الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله والمشركين والمشركات ويتوب الله على وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله الم... ليعذب الله المنافقين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتين إنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يجزي الذين صدق الله العظيم jërëjëf jërëjëf sëriñ Abul Baraka Mbàkke moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Fallu ci njàng mu am solo mi nga xamante ne moom lañu jàngal ubbee ko jotaay bi kon xam naa ne ngir njëkkanteeg waxtu bi rek dañuy jox kaddu bi sëriñ Amsatu Jaxate su ko defee mu ñëwal ci alwaaxi al muridi su ko defee bu incha allah ñu jox kaddu gi sëriñ Xaadim moom sëriñ Abbas door jox kaddu gi nag sëriñ Abdou Samad su ko defee mu indi kaddu yi nga xamante ni moom bàyyeekoo ci sëriñ Abbas suñ noppee ñu jox kaddu gi sëriñ Muhammad mu indi kaddu yi cant rek yooyu jóge ci muassasa bi kon ñu jox kaddu gi sëriñ Amsatu Jaata أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام والبشرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الغر الميامين wa saxbihi al axyaar al abraar wa ala xadimihi al batal abi thawra al islaamiya fi ifriqiya sheykhina Ahmad Bamba wa ala al umma al islaamiya jamaa bokki jullit yi dongay sëñ Tuubaa yi sang su baax si assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ni ñu ko baaxoo def ci suñuy njëlbeeni kàddu mooy yëkkati nuyoo ya gën a tedd ak ziyaara yi gën a sell jëme ko ci sunu kilifa yi ci yoon wi yépp te samahatul xalifa al sheikh sayidil muxtaar allah yaxfizu ne ca bopp ba nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu ñoo ngi koy jaar ci sunuy wayjur ci sunuy sëriñ yi nga xam ne ñoo nekk fii darul muxti te sunu maam sëriñ abbas jiite njaboot gi di ziyaara bu baax sang su baax nekk fii ci jataay bi nekk tamit ci kuréel bii nga xam ne mooy muassasatu al wafa'i bi xuquuq al iman ñoom ñi nga xam ne maa ngi baamuwaat la ma lan daan wax ci ñu teew ak ñu fàdd mooy waaw góor waaw leen góor lii mooy li nga xam ne mooy li mat a nekk mooy ndola li nga xam ne moom ngeen jëlee ci maam yi te muy waar woo xam ne yàgg ngeen koo bay wax dëgg yàlla ñu leen ci naw wér a wér a leen ci encouragé di ñaan it ci dara yi Sëriñ Tuubaa mu baax mi mu defal leen ci ndam eh, bokk yu baax yooyu nag santoon nañu nu nafar ab tomb ci tomb yi nga xam ne war nañu itteel ñun ñëpp en tant que ay talibé Sëriñ Tuubaa mooy alwaaqo al muridi li yoon wi nekke fi mu toll nii bu ko doon tënk ci wala fi gàtt li yoon wi nekke eh, waaqa al muridiyya ak al waaqa al muridi eh, dama cee gis tuuti ab différence eh, ndax waaqa al muridiyya moom bu fekkoon noonu nañ ko tëggee dama naan mooy ma nga ci na ko sëñ bàyyi woon waaye al waaqa al muridi moom daa soppeeku mooy li yoon wi nekke ñun muridi li ñu nekke eh, danaa njëkk ñëw ci ay généralité ay umumiyat leeral xëy na wala nafaraat ak yoonu murid ni ko sëñ bi tëggee e, l'islam cuub ko melokaan wi nga xam ne am na ko te ci jël ñaari dimension yi nga xam ne moom la moo constitué doomu adama ñaari tolluwaay yi nga xam ne ci la doomu adama ci la ko yàlla bind muy al madda wa roox e, te loolu mu doon ne ko ci lislaam mi nga xam ne moom it bàyyi ko gam bàyyi ci yàlla te yàlla bim doomu adama musalaam du mën a indi lu kon lu am contradiction ak nature doomu aadama moo tax islam dafa ñëw moom it jël automatiquement dimension ñaar dimension yooyu yoonu murid comme que laysat islaaman euh, euh, mubtakaran wa innama huwa al islaamu al euh, mën ñëw ñàkk jël moom it en yooyu yoonu murid mën nañ koo définir ay définition yu bëree bëri al muridiyya ka tariqa nga xam ne dañ ko koy jàpp benn yoon ci yoonu sufiyanke yi rek boobaa day dugg ci at-tijaniyya as-sazaliyya al-qadiriyya nga xam ne dañoo am ay eh, awraat ak ay azkar ak nuñ ci jaaree ak ay jaayanteeg yu demee noonu bil na al-classique yi nga xam ne moom lañ mel ci li ñuy wax at-turuq as-sufiyya ci sens boobu mën na koo doon al-muridiyya ka fikr aussi yoonu murid mën a nekk pensée ab xalaat boo xam ne nii eh, day dugg tamit ci les pensées humaines yi nga xam ne ñëw na ci kaw suuf moo xam dafa am soubassement diine eh, wala soubassement wu adduna bu dee lu mel ni eh, eh, almasihiya ak al nga xam ne pensée religieuse la ay fikr ay diin yi ci la lalu wala lu mel ni ashuyuiya wala al libéraliya nga xam ne bu baax foofu day ñëw ci sensu idéologie donc yoonu murid dana ñëw en tant que idéologie idéologie mooy majmu'at afkar wa ru'an shamila euh, yoo xam ne ak nit wala ay nit souvent ak nit lay doon moo koy njëkk fent am ñu ci euh, ñu ci soobu euh, ko gën koo xootal donc al muridi ka idéologie aussi mën na nekk nga xam ne majmu'at ru'an wa mumarsat wa tawajjuhat fi shatta ad nawahi al mutaalliqa bi al insaani wa bi al xayaa lay doon al muridiya tamit yoonu murid mën nañ ko définir que jamaa en tant que communauté bu boobaa mooy ñun ñii ñëpp rek ñun ñi nga xam ne dañoo jaayanteeg sëriñu murid am benn dénominateur commun taasum mushtarak koo xam ne ñu ñëpp ci la ñu identifié wu muy Serigne Touba boobaa ma en tant que communauté euh, dañuy mën a joxe définition yooyu. Euh, en tant que communauté nag dafay li koy lal mooy ay enseignement euh, yoo xam ne ki ko sos moom moo ko tëral forme ci ay nit aussi euh, joxe ci ay orientation bu boobaa nag bu fekkee yoon mooy dañ ko jot en tant que communauté dañuy fekk ne yoon wi dafa constitué woo ci ay kër ad-diyar al-mashaykhiyya ay kër kër yooyu nag li muy bari bari génn ñett maanaam murid yi seen i jaayante seen i nanuwaay seen i jokk ci yoon yi li muy yi bari bari weesu ñetti jokkuwaay boo génnee sëriñ bi nga xam ne moo jaboote ñëpp mooy buntu kër doomi sëriñ Touba wala buntu kër mbokkum sëriñ Touba ci Mbàkke ak ci Mbosoobe wala buntu kër seexub sëriñ Touba jokkuwaay murid yëpp ñetti buntu kër yi rek la lu ñooñu ne tudde addiyarul Euh, almasiix yi muy kër yi ko constitué nga xam ne kër gu ci nekk mbooloo mu bari moo fa ajo bu ñu jëlee exemple bi ñu gën a jege muy fii Darou Moukhty nga xam ne borom Darou Moukhty maam Thierno di rakki sëriñ bi sëriñ bi formé ko aussi mu joué ay yu bëree bëri ci wetam euh, ci borom Darou Moukhty muy njabootu boppam bi njaboot bi au sens large nga xam ne day dugal njabootu deret ak njabootu ku rox télé bi aju ci Darou Moukhty yëpp waaye mën a jokku rek da dugg ci kër. dara lu day valable ci euh, nga ne Baye Fall yi ñu ay ci Cheikh Ibra walla wala euh, waka Cheikh Issa Diène donc yooyu moo constitué yoon wi nee na yoonu murid euh, sëriñ bi dafa ñëwoon ngir yeesalaat l'islam moo tax du woon mën a ñàkk jël en compte li l'islam bàyyi xel lépp ci doomu adama doomu adama ñaari éléments ñoo ko constitué muy matière ak roox moo tax yàlla bi mu wàccee l'islam it dafa koy def mu nekk diine joo xam ne du diine yi ay tuquus ay sha'air nga xam ne ci da jàkka jàkk jullee néew ak fasise yi rek ca la yem islam ëpp na loolu eh, diine la joo xam ne ni muy lijjantee mbiri diine yi doomu aadama bi noonu lay addunaam ca politique ca koom-koom ca sport ba lépp l'islam da ciy wax ak doomu aadama bi liggéey ci maanaaw eh, daani doole kasbul xalaat waaye liggéey ci yoonu murid gën naa yaatu loolu loolu benn la ci benn bi topp mooy liggéey yaani al amalu bil ma bil ma'lum li nga jàng ñu xamal la ko ba nga mokkal ko nga jëfe ko ak it al amalu bi maana al xidma mooy liggéey boo xam ne yow mi koy def mën nga cee bañ a jariñu forcément waaye keneen moo ci jariñu te loolu jëm yàlla jëm mooy tax ñetti maanaam yépp liggéey ci yoon mu daf koy dugal waaye ñaari éléments yooyu ci la sëñ bi tabax kon yoon wi mooy jaamu yàlla ak ak liggéey sëriñ bi euh, bi mu ñëwee yeesalaat lislaam ci forme bi mu ko indee euh, dafa wone ni lii nii en tant que euh, pratique bu tegee ci diine am nay cëslaay ndax mooy alquran ak sunna waaye tamit boo ko boo génnee caractère yu diine ak taabiru diini lii al fikril xadimi nga jël rek wàll yóbbu ko ci les grande pensées yi nga xam ne doomu adama dundu doomu adama xam na ko muy Euh, communisme libéralisme euh, idéologie yi ngeen fiy dégg yépp nga xam ne yilifoon nañu àdduna boo ko yóbboo foofu rek nga xam ne sëñ Tuubaa léegi dootu ko jàngat en tant que ku sos ab tarixa bu ñuy wax murid ca Sénégal waaye dama koy jàngat en tant que kenn ci penseurs yi doomu aadama xam ci kaw suuf dinga gis ne yoonu murid day valable bu wér a wér ci ñu ñu appliquer ko ñu appliquer ko ndax Euh, bu boobaa sens idéologique mooy ay ay vision la ci ay domaines yu bare bare domaine ci dundu doomu aadama euh, bu ci nekk nga joxe ci ay orientation euh, ba nga xam ne fekkente ne tënku nañ ci dana mën a ñoŋal dundu doomu aadama seulement bu boobaa wute li koy wutalee ci ni mu mayizaat xam juróom juróom yoo xam ne dara fekk ko ci du benn diine bu ma sa ñëw ci kaw suuf boo xam ci yàlla bàyyi ko wala ay doomu aadama ko fent bu yàlla bu bàyyi ko ci yàlla mooy lu mel ni al yahudiyya wala al masihiyya ci cosaan ci cosaan la bu boo xam ne doomu aadamaa ko fent nga xam ne ce n'est pas une religion révélée mooy lu mel ni al buusiyya nga xam ne ñooy euh, ay waseen yoonu nañ moo ne du diine yooyu waaye tamit du benn idéologie boo xam ne ci xalaat doomu aadama la tegee boo xam ne les cinq caractéristiques yi nga xam ne si l'islam am na ko amul bu ko ci fekk muy al mahiyya al ilahiyya l'essence divine bay gi mu bay ko ci ci yàlla subhanahu wa ta'ala eh, léegi foofu xel mën na dañ ne al-yahud yi al-masih yi aussi dañu am essence divine dañu dañu am cosaanul diine waaye yooyu mooy yi yàlla wax wàcce woon ci yonent yàlla Isa ak yonent yàlla Musa alayhim assalaam waaye yi nga xam ne si tey xam nañ ko ci jamono si de dañu daan njàng mënuñu koo garantir yeneen téere yi nga xam ne bàyyi ko woon na ci yàlla ngir ay taxayuraat yu bare bare yoo xam ne gaar na ci kon essence essence divine actuellement ci jamono l'islam en tant que théorie en tant que religion moom rek moo ko am euh, deuxième caractéristique bi mooy euh, al wasatiyya al wasatiyya digg doomu mbir mu ci nekk rek nga taxaw ca euh, digg ba la tafrita wala ifrat loolu dafa ànd ak l'islam ci lépp moo ci la doon dox ñu baax ñu àndoon moom ñëpp ay nit yu sunna lañu woon man nga wax tamit ne yoonu murid xidma rabbani jala su fekkente ne xidma rabbani mooy jaamu yàlla ci mbindeefam yi mbindeefam yi doomu aadama yi waaye mbindeef yi xam ay rab lañoo ñoo yi mu sàkk yépp euh, bu dee loolu mooy xidma rabbani yoonu murid doon na ko ndax euh, sëñ bi li mu liggéey ci jaam ñi euh, ci doomu aadama yi ñu dul ay doomu aadama mën nga ne yoonu murid jamaa siyaasi la mbokk yi mën nga ne c'est un groupe politique su fekkente ne politique mooy tekki ittiwoo mbiri jullit ñi ngir ko Euh, bu fekkee loolu mooy politique te noonu la war a tekk la politique au sens noble du terme euh, loolu lay signifier euh, mooy l'ihtimaamu bi umuuril jamaa ala nahwin yuhassinu min awdaa'ihim loolu rek mooy siyaasa bil maana al asli an te loolu yonte bi daf ñu am addis boo xam ne moo tax jullit ñëpp di ay politique waxuma nag politicien politique ay politique mooy koo xam ne munoo ñàkk def politique te dañ la ko moo ñaale eh, ndax politique mooy siyaasa rek eh, maanaam eh, saytu mbir ci anam gu gu sell gu jub gu tege ci yoon gu gu yemale ñëpp gu maandu loolu yonte ba mu ne mën la aux affaires collectives de la communauté lihtimaamu sëñ Sidi Mokhtar logique aussi su fekkente ne mouvement idéologique xaraka idéologie mooy tekki xalaat boo xam ne ay mbooloo dañ koo gëm muy déterminer seen ak dund ak di ko di leen orienté eh, dangay mën a wax ne yoonu murid mouvement idéologique la parce que loolu valable na ci ngir ab xalaat la en dehors du fet que eh, wàllu pratique u diine maanaam lu ko teg ni mu nekkee wàllu jaamu yàlla côté xalaat bi rek eh, ay nit dañ koo gëm ñu am ay dénominateur comment mm, ku leen boole mu am yoo xam ne moo leen di gindi aussi kon da ngay jëg ni ba léegi bu la neexee nga jàppee ko mu assasa maliya maanaam euh, une organisation financière institutionnelle bu fekkente ne dindee caractère diine ji li ciy li ci ak ak murid nga du mukk loxo te fu seen mbokk mi ci wet gi sonne ñu ñu ñu soobu ca nangoo liggéey te duñ yàq loolu société bu ko def rek da nga euh, da nga avancer te en réalité société yi avance yëpp ci noonu la ñu doxee ci noonu la ñuy doxee muy li may tuddee les de force yi nga xam ne mooy déterminer benn xeet ni xeet bu am doole la wala bu avancé la mooy eh, xam-xam alal mbooloo ak lu leen lëkkale. lu leen lëkkale nag foofu la ñu wutee yoonu Mouride ndax li leen lëkkale toujours benn conception lay doon wala mu nekk ab idéologie wala mu nekk loi bi eh, alors que bu dee ci Mouride yi eh, ci l'islam en général d'abord conscience moo leen njëkk a guider fi nga xam ne euh, ak nit ku amul conscience ku ku l'islam jiriwut su ñëwoon ci ab feu rouge mu xonq euh, du ñe seen policier bu taxaw ci ci angle bi du ñemee dem ndax policier bi euh, jullit bi nga xam ne damiram mu ngi dund murid bi nga xam ne damiram mi ngi dund bu ñëwoon fekku fi benn policier feu bi tàkk it dana taxaw xaar ko ba mu vert mu doo ko dem loolu lay gidee nga xam ne fo nga wéet ak nga ñàkk wéet bu ci nekk yaa ngi koy bàyyi foofu la ñuy foofu la ñuy wute beneen bi beneen élément bi nga xam ne yoon murid disposé na ko te beneen communauté disposé wu ko même communauté yu bari bari mbooloo yu bari ci l'islam disposé mooy Pastef Pastef nangoo joxe sa xam-xam nangoo joxe sa doole yaram nangoo joxe sa xalaat nangoo joxe sa alal sa njaboot te boo koy def da nga ciy bëgg te doo laaj ka nga koy jox doo ko ci rendre laaj mu rendre la compte doo lijjantiwaat fa mu jëm loolu man bu amee ci beneen mbooloo it gisaguma ko lu ci mbooloom l'islam mi nga xam ne eh, man ay ñum Abubakar nag ñu demee nga xam ne ak saxaaba yi Euh, Pastef yooyu moom euh, ci civilisation waaye boo ne al madaniya aussi mooy civilisation euh, alxadaara mooy xiyam yeeg musul yeeg afkaar yeeg aadaat yeeg taqalid yi maanaam suñuy aada yeeg suñu mbaax yeeg suñu xalaat yeeg suñu gis yi nag suñu façon colin nag suñu façon nangam nangam yooyu mooy aljanibu al al almadani di alxadaar almadani nag mooy tabax yeeg ventilo yeeg bagage yi yéeg matériel yi yu bees yi nga xam ne moom moo xew loolu mooy côté matériel bi dugg ci li civilisation doomu aadama indi yoonu murid dafa am loolu dafa am ay aaday boppam ay gëm ay gëm-gëmam yoo xam ne génnul islam nag waaye dama bëgg wax ne yoo xam ne eh, maanaam daf ko koo ràññaleeg communité yu bëree bëri façon waxinam façon colinam façon definam façon dëkkinam façon euh, jëflanteem euh, façon bindiinam euh, am ay jumtukaayam yoo xam ne daf ko yat nga xam ne c'est spécifique lu mel ni maxtuume yi gaa sol euh, lu mel ni euh, laafay yooyu ay bagages yi murid la yoo xam ne ñaari ku ko sol kenn du ràññee ni du du la naatable ay baylaat ay seen changement yooyu moom boo ko solee maanaam ba tarixa kese. Sénégal foofu dañ ciy jum yoonu murid rek. léegi loolu ay généralité la bëgg ñëw ci li gën a gën a li ma gën a apporté solo mooy nun murid yi liñ nekkee al waaqi'ul murid yi liñ nekkee liñ nekke nag balaa ma cee ñëw muy ñun ñii ñu murid yi mujj yi day baax tuuti ma dellu ginnaaw ci mag ña dafa nga xam ne maanaam an-nashaatul adabi wal mi dafa taroon lool yoon wi di dund ba ñëpp doon ay boroomi xam-xam waaw loolu moom yaa fi ne na gën a waroon naa ñeen ko barke ba gone yi dañ leen a jàngul bañ leen war a jàng dañ leen a yaru ñu ñoo taal loxo ab tubaab sa def rek ñoo ko def euh, noonu la daan jógee ci kër Cheikh Fall kër sëñ mëndu mag ñi dawuñ créer dara di nit ñi di ñëw di charger noonu lañu daan génnewaat di yóbbu mu ne demaat ci. ci petite côte bi fu sedd. moo tax kenn mësu ko yóbbu dañ leen koy naxee rek si sëñ ci baree baree bari wàcc seen ba nga xam ne alal alba fas adduna wala yi barkeb sëñ Tuubaa bii mu la defal sëñ Tuubaa danaa la wane yëfi sama yëfa maa ngi bàyyi lu xel mu yi loolu maa ngi bàyyi sëñ Tuubaa ak kilifa yi loolu ci période bii ñu ne politiciens yi lu ne ko dikk ay enveloppe ay ay ay digaate yu guddeeg. ko moo ci moo ñaar bëgg wax. sëriñ sëriñ Touba. nga ko jaayee sëriñ Touba la ko wecceeg sëriñ Touba ñoom desaat ak sëriñ Touba asalaamaaleykum. sëñ jërëjëf sëriñ Amsatou Diakhaté ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne def nga ko ci mu jëm ci alwaaxi al murid yi muy te nga indi murid gi ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi définiré ak ni nga xamante ne noonu la ko mag ñi doon dundee indi tamit ni nga xamante ne ñun noonu moom la ngi dundee tey jii nii kon ñu ngi ñaan yàlla euh, liggéey bi nga xamante ne ci nga nekk ngir leeral ak tasaare liggéeyu Sëriñ Tuubaa rahmatullahi wa barakatuh 3 million wala mu ëpp 3 millions murid yu njëkk yee ci lu gàtt yor militaire yor administration waaye nag kilif nit ñi dëgg-dëgg mooy sëriñ si tan nag ñun liñ ci am kenn amu ko ci ndax ñun rek ñooy am koo xamante boo waxee ñun 3 millions yëpp wala lu ko ëpp daal di def su teree ñun ñëpp ñu bàyyi loolu force la boo xamante bi ne ñun rek ñoo ko am ci àdduna bi loolu réalité la boo xamante bi ne lu positif la loo xamante bi ne donte am mi ngi def ay effet mën nañu xool nu ñu koy gën a sàmmee guñ koy gën a protéger bañ bañ ñu koo yàqal waaye loolu lu murid yi am la mu nekk réalité boo xamante bi ne am na am na koy def da ñëw créer yaa ko créer à part moo tax mu ne murid am nañ lu ñuy wax esprit am nañ tamit li ñu wax sukkandiku woon mën nañoo développer ci dañu war a organiser fa amun aqilan wa fihi imadu diina lil hurri wal abdi maanaam bay la ko def loo woon te am na gis naa ci téere sëñ Alaaji Mbàkke mu wax ne boo xamante bi ne ci ñun ñoo koy jënd nga xam ne borom fariñ bi jënd ko ci baykatu murid bi maanaam nga xam ne dañu wax ne minimum sa xaalis boo ko yore dana circuler minimum cinq fois cinq personnes ci sa biir communauté avant muy génn ñun nag suñu xaalis dañuy dajale ba mu bëri jox keneen maanaam gis nañ ne kon liggéey baax na waaye aajo nañu organiser suñu biir liggéey bu fexe ba xaalis bi lu mu mën a circuler suñu biir communauté mouride le maximum possible moom moo gën waxuñu ko nag pour nekk exclure ñeneen ñi mais loolu parce que ñun ñooy man bi ma jàpp mooy murid ñoo ñi gën a nationaliste ñooy ñi nga xam ne lu ñu am Sénégal lañ ko yéene ñoo gën a bëgg Sénégal waxuma ko pour par rapport waaye jàpp naa ne ndax ki ñu gën bëgg dafay nekk Sëriñ euh, yëpp dañ naan mais

masse bi wala murid lambda que dañuy gis ñu def ay journée xasida di def bi ne voilà maanaam baax la a wax kenn seen quoi est-ce que loolu dem génn mën a jur loo xamante bi ne lu lu lu day wax leneen rax ca saytaana dugg ca yu demee noonu waaye mën nañoo rafet njort ne lañuy def lépp lu baax lañ si loolu tamit mën nañu wax ne am na naa fa imaam bi sëñ Bousso fekk fa euh, Kara Samb doomu Amadou Samb fekk fa Mohamed Sey fekk fekk leen fa ay ndaw yoo xamante bi ne mairie de Paris municipalité Paris moo leen woo na leen dañu bëgg a taxawal benn dañu bëgg a tabax ab mais comme France nga nga ca 3 milliards réew ñu nga fay fekkaan te Sénégal ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp weeru koor teru na dund doom jàkkale ci xam-xam ñu ngi ko tasaare ak ñu ngi ko gën li am mu gën a seer ci moom muy alal ak temps def ngeen ko ci lii ko koo gis xam ne ba ko tàmbalee ci koor gi ba léegi dépassé ngeen xaalis bare bare ñàkk ngeen ci temps bari waaye rek ngeen ko sant yàlla seen borom subhanahu wa ndax moment bi suñu borom bëgg ku jox alalam ki si ko jox alalam moment bi suñu borom bëgg ko jox temps ki ngeen ko jox seen temps kon cant wax na bu baax a baax kon sëñ bi nee na mi ngi sant ñu ngi ànd ak ci liggéey bi ndax moom ngeen jàpp liggéey liggéeyam lu ci waay def rek ko defal ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci alwafa kenn ku nekk yàlla ci diw sànga mii sant naa yàlla ndax dama boole nit it dana am nattu day am mbokk boo xam ne yàlla lay boole bu bokk mënu ci dara waaye da ngay ne bokk gi yaay boole bu bokk nattu la ci yow ndax si ko may loolu yàlla loolu yàlla tegal na kon ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy ndokkee di ko ñaanal jàmm di ñaanal Al Wafa liggéey bi su ma xam ko waaye jot na. wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq kàddu yi xam naa dañuy jiital kàddu yi cant yi tàmbalee ko ci sant sunu borom subhaanahu wa mi nga xam ne ci mbaaxam moo nu defal tawfiq ba liggéey bi bi nu ko tàmbalee benn fan ci weeru koor ba tey di ñaar fukki fan ak juróom-benn mu defal nu tawfiq ba ñu defe ko nu kawe suñu njort noo koy sant di ñaan mu may nu nu yàgg koo def di yaatal cant gi nag di sant sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te cant gi ñu koy teg ci loxob Cheikh Abdou Samad nu Cheikh Mohammed Hawa Balla mi nga xam ne dañ koy sant cantuk boppam ndax gunge nañu ci liggéey bi gunge goo xam ne tax na ñu gën a ñeme tax na ñu gën a sawar di ko ñaan itam mu jot leen ñu cant yi ci mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Faty gépp tàmbalee ko ci Serigne Abbas mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ak ñépp njaboot gépp ñu ngi leen di jot li suñuy cant ak suñuy ngërëm di sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ak nuñ ci mën a jàppee ci lu jege wala lu sori dama ko bëggoon a tàmbalee sax ci mbooloo mi nga xam ne noo doon baaxoo di teew ci jotaay bi bis bu set diiru weeru koor gi ñu bàyyi seeni kër ñëw toog ci jotaay bi di taataan xam-xam bi noo ngi leen di sant bu baax nadi tàmbalee ko ci Darou Moukhty FM mi doon def waxtaan wi direct wax bis bu set Touba Niassène FM Touba Vision mi nga xam ne bis bu set ku mu sooboon mën ngay déglu waxtaan wi direct ci YouTube ñu ngi leen di sant bu baax di beral ak cant groupe média sunuy mag di sunu gan yu baax ñi nga xam ne dañoo ñëw jàpp ci liggéey bi jant bi tey jii sunu mbokk yu baax yi nga xam ne tey def nañ waxtaan wu am solo muy sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Xaadim ak euh, délégation bi ñu àndal ñu ngi leen di sant bu baax a baax Al Wafa nag euh, liggéey yi mu doon def tàmbalee ko ci keroog bis bu njëkk ba ci weeru koor ba tey mooy tasaare xam-xam yàlla defal tawfiq al lajnatu saqafiya bi ci njiital sa nga xam ne dégg ngeen léegi Sëriñ Abdou Samad di ko sant tomb yu am solo yi nga xam ne tànn nañ ko fi nga xam ne lenn du ci hasard tomb yépp dañoo am lu leen boole. waxtaan wu njëkk wa nga xam ne ci xol la doon wax ku ne xam na ni xol mooy li nga xam ne su baaxee ci nit lépp baax bu amee yàqu-yàqu népp lépp nit ki yàqu ak lenn ci ay xeeti radail yi nga xam ne day day nekk ci xol yépp lu ci nekk tànn nañ ci ay tomb yoo xam ne ci wàllu tarbiya ruuxiya la jëm wàllu tarbiya ruuxiya am na ay tomb yu am solo lu mel ne waxtaan boo xam ne ci alxalbu la doon wax xol lu mel ne waru ak yeneen yu bare bare ba ci tomb boo xam ne dafa doon wax ci lan mooy ak taalibe dëgg-dëgg ci ne ko sëñ bi jàngalee nga xam ne day mel ne kuy wax ne jafe-jafe xol yooyu sëñ bi mag bi indi na ci moom saafara ci yoonu tarbiya wi nga xam ne moom la indi ci wàllu tarbiya ak taalim ci wàllu jàng tànn nañ ci ay tomb yu am solo lu mel ni ki njariñ li nga xam ne moom la jàngal nit ci làkk yu mu dégg am ak jeexit bi mu am taxawaayu daaree alxuraan yi ak jeexit bi mu am ci réew mi ba ci xoolaat programme njàngalem Sénégal mi lu ci nekk ñu càmbar ko yemuñu rek càmbar ko waaye proposé ci ay solution ba ci nja jafe-jafe yi yoonu murid yooyu yëpp ñu indi ko tëje ko ci ci maanaam fànn googu li ñuy wax yarum ngone yi Al gis na itam war nañoo waxtaan ci charian ak fiqh mu waxtaan ci tom boo xam ne mooy jeexeetu ngirum imam Malik ni mu amee ci askanu Sénégal ba benn leen wax ci ahkaamu diya fil islaam maanaam lislaam ni mu déggee wàllu ndàmpaay yi nga xam ne thème bu la boo xam ne euh, jafe na ñu dégg maanaam ñu di ko dégg feneen indi lan mooy naka la ñu war a déggee koor fiqhu siyam fàttaliwaat jullit ñi dénkaaneel sunu boroom loolu nga xam ne daf koo jëme woon ci boroom kër yi mooy wax ashiruhunna bil ma'ruf te ñu def ci waxtaan wu am solo ndax dañoo xam ne li askan wi yaatu yaatu mi ngi tàmbalee ci njaboot ñu ngi tàmbalee ci famille bu baaxee rek lépp bu baax waaye ci wàllu société ci wàllu politique alors fa indi na ci ay waxtaan tàmbalee ko ci wax na ban di ban moo nekk diggante diine ak politique jàngat ni ko Sénégal di dunde indi ne tamit xam ne Sénégal askanu Sénégal du dunduñu rek ñoom kenn ci àdduna bi te àdduna bi dañoo dafa gëndaloo ñu indi tomb boo xam ne wax ci mondialisation def nañ ci waxtaan wu am solo ba ci gëstuwaat histoire politique gu Sénégal daf ci waxtaan ba ci l'islam ak yi jàmmaarloo moom mel ne ku bëgg a dox digganteem ak li mu bëgg a li mu bëgg a indi ak yeneen fànn ci wàllu wér gu xam nga def nañ ci waxtaan boo xam ne mi ngi wax ci assainissement wàllu nu ñuy sàmmee dëkkuwaay yi ndax relation ndax li mu am relation ak ak wàllu wér gu wax na ci li nga xam ne sénégalais dañ ko am ba noppi réer ko muy koom mu yaatu am na ci waxtaan woo xam ne mi ngi jëmoon ci maanaam njariñal garabu niim def nañ waxtaan boo xam ne ñu bari xamuñu ne